mooy aljazaa'u min jinsil amal waaw nit ki selon li mu jëf rek lu proportionnel yu mel noonu la ko borom bi fay mooy dafa bàyyi yére yu kawe kawe kawe te képp koo xam ne daa bàyyi mbir ngir yàlla waaw daa bàyyi mbir ngir yàlla hatta loo xam ne dagal na ci moom ndax kii dagan na ci moom mais mu bàyyi ko lu xaram moom taxul ñuy wax te ku loo xaram boo ko bàyyee ngir yàlla yàlla fay la waaw ki bàyyi mooy yàlla parce que yàllaa ko euh, tere est-ce waaye xattaa ngi ñëw ba dépassé foofu yi dagan yi waaw nga am yoo xam na nga koo bàyyi ngir yàlla moo tax euh, mu nekk lu la dagan waaye nga bàyyi ko ngir yàlla ngir wàcc sa bopp mu nekk loo xam ne xéewal la bu yàlla def kenn neewul waa ji neewul day duggul ci buntu day xaraamal lu yàlla daganande déedéet waaw déedéet te loolu aka bari ci salaf yi ñu meloon noonu est-ce que yaa ngi fàttaliku nettali ba nga xam ne waxoon nañ la ko fi tëje woon ko benn buntu muy Seydina Umar ibn al-Khattab ah radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah ak Hafs ibn Abi al-Aas radiyallahu anhu waaw fekk benn jour mu ñëw ziyaar ci Seydina Ali Umar eh, ibn al-Khattab moom Hafs ibn Abil Aas radiyallahu anhu saxaaba la woon Omar nekkee xalifa mu ngi fekk Seydina Omar radiyallahu anhu daal di toog tiim li muy lekk quoi añam ah <laughs> <laughs> Seydina Omar radiyallahu anhu daal di koy invité quoi ne ko mu ñëw ne ko ah Hafs comme ci waxi wolof ah, bismillah waay ci lekk gi waay ñu añ waay Hafs neewul déedéet ci saase mais bi mu xoolee dina xoolaat lekk gii amirul mu'minin jiitu jullit ñi daal di tiim saway waaye mu xool gis moom daal lekk gi daal il est de mburu mu wow xubzan yabisa way <laughs> mburu moo xam ne dafa wow ak diw ak zaytu joo xam ne moom la koy booleel ay waay ni mat ni ci lekk oh, eh, eh, eh. <laughs> Hafs bëggul daal yàq li nga xam ne mooy vraiment mbàqam géej yooyu ci lekk bu mel nii quoi <laughs> mu ne noo baax na mu ne Seydina Omar <laughs> baax na doy na <laughs> Seydina Omar jëli na li tax parce seetlu na ko bi mu ko nee kaay lekk euh, euh, bismillah ci lekk gi euh, Hafs neew ko déedéet ci saase dafa xool lekk gi Seydina Omar seetlu na ko Seydina Omar seetlu na Hafs radiyallahu anhu ma ne ko waa waa Hafs waaw man la ñuy mën a àqaan te tanawala ma'ana at-ta'am ya Hafs na <laughs> fa waa Hafs <laughs> waaw lan moo la tere <laughs> nga ñëw bokk ak man sama añ bii nii ah Hafs nag bon euh, comme que ñoom dañu dëgg woon mu wax quand lu leer quoi mais bon c'est que lenn la quoi innahu la ta'amun khashinun ya amiral mu'minin ne ko bon léegi nag c'est que yow njiitu yàlla yi nag. da xam ne sa lekk gi sa <laughs> non lekk la boo xam ne bon ci waxi tey bu ma permettez c'est fat c'est fat quoi waaw <laughs> hmm, non non non non non lii lii lii lii lii lii lii euh, lekk boo xam ne du neex a jàngale nga nu ñuy def bàyyil ma dellu kër ga waaw ngir ma utal la fa plat bu baax bu nooy boo xam ne defaral ma ma ma ah defaral nañ ma ko waajalanoo ko ma indil la ko xaaral ma ñëw Seydina Omar ne ko mais aturani ajizan yow mais xastu da nga <laughs> foog ne man dama incapable <laughs> an amura bi sighar al-ma'i fi fa yulqa anha sha'raha wa bi raqiq al-burr fa yukhbaz khubz ar-riqaqa wa bi sa'in min az-zayt yuda'u fi kan fi kunnay ha min as-samin ha fi kunniya min as-samin fa aakulu haadha wa ashrabu ha waa mais ne ko Hafs da ngaa foog ne man dama incapable man Omar daal fii <laughs> ma digle waaw ñu daal di may waajalal as mbëy soo xam ne su ndaw la te ñooy gën a nooy waaw bindil ma der ba waaw moo ñu feesal ma laaj ci blé bu baax bi te nooy te baax ñu daal di ma koy defaral waajal ma ko defaral ma ci mburu moo xamante ne mu nooy nepp te baax ba ma laaj ah ñu nattal ma saa ci wàllu diw yu baax yi ak zabib bokk ci ci tàndarma yu baax yi te nooy te ñu wowal ko te mu baax te nooy ñu tegal ma ko defal ma ci beurre ma teg lépp plat bi ginnaaw bom ma miswee euh, mbëy si def lépp di lekk ci lii di naan ci lii yaa ah, Hafs ne ko ah, <laughs> wallahi innaka bi tiib bi tiib at-ta'am la xabirun ya amir al-mu'minin <laughs> ko mais yow amirul mu'minin yow ndeke Omar nii nga xamee mais yow yow yow yow yow les bons yow yow yow les bons plats dëgg ni nga ko xamee yow da nga xam affaire xanaa tay bu doon tay ñu ah xanaa taaliba bokkis la <laughs> xanaa kii mooy sëriñu bokkis <laughs> sax la ñuy wax way mooy toggkat yu mag yooyee ñoo moom Faale <laughs> xanaa kii moo doon jàngal Cheikh Faale bopp ah yow mii xam nga kat bi tii taami la xabiir yow ko xam nga ndeke yaa amiral mu'minin Seydina Omar radiyallahu anhu la ko waxoon walladhi nafsi biyadihi law aradtu an akuna ashhaakum ta'aaman wa arfahukum law aradtu an akuna ashhaakum ta'aaman wa arfahukum 'ayshan la fa'altu ana inni la a'lamu bi ta'aami min kathiirin min aakilihi walaakin taraktu haadha li yawmin tadhhalu fiihi kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhaati hamlin hamlahaa wa tara an-naasa sukaaraa wa maa hum bisukaaraa walaakinna adaaba Allahi shadiid allah wa inni sami'tu Allaha ta'aalaa yaquulu an aqwaam adhabtum tayyibaatikum fi hayaatikum ad-dunyaa wastamta'tum bihaa fa inni an fa inni axaaf an uqaddama tayyibaatii fi ad-dunyaa wa laa yakuunu lii 'inda Allahi fi al-aaxira allah allah allah allah sallu ala al-muallimi sallallahu alayhi wa sallam waaw sallu ala man allama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam <laughs> allah <laughs> sayyidina Umar radiyallahu anhu ne ko bi ko Hafs waxee lool mu ne ko maa ngi wàcc ki nga xam ne sama bakkan man Umar mu ngi ci loxoom di borom bi tabaaraka wa taala gis nga bu ma sooboon ma nekk ki leen gën a neex ñam yéeneen daataa tëllëxle ak dundo bu ma maa leen koy dàqale xanaa du mooy amirul mu'minin te da leen a xam parce que Seydina Omar borom alal la neex quand surtout ba mu nekkee mushrik daa Quraysh xam na bu baax te commerçant la woon borom alal la woon neex lool da doon dem di di voyage dem ay Sham ak yooyu bu baax affaire mu ne bu ma sooboon wallahi maa di dàq dund plat bi bi bi ñuy togg sama kër man amirul mu'minin Umar amul kenn ci Medina waxuma la Medina rek territoire sama territoire bi ma yàlla jox mukk kenn ku may dàqale bu ma sooboon ma def ko waaye gin leen a ndaataa tëllëx dund ci ay yéreeg fastek lépp bu ma sañoon ma def ko waaye ah, te nag yëgal ni ana inni xas gis nga man mii ngay gis ci sama mburu mu wow mii ak sama diw jii wallahi la a'lamu bi tibi at-ta'ami min kathirin min akilihi maa gën a xam lekk gu neex ci ñu bari ñu koy lekk jamono ji waaw waaye nag daa am lu mu tënk man walakinni waaye man taraktu hada damaa bàyyi man sama yu neex yi nga xam ne manoon naa cee profité fii ngir li yawmin ngir bés ba nga xam ne tazhalu fihi kullu murdi'atin amma at'amu yawm al-qiyam buy ñëw nga xam ne képp koo xam ne fekkoon na la jigéen buy nàmp day day day demese day day feral ci saase kam doon nàmpal ñaari weer la am ñetti weer dootu ko nàmpalati jeex na fële la koy teg dootu ko tal képp ku ëmboon wa tada'u kullu xam hamlin hamlaha ku ëmboon di nga la nga ëmboon ànd di nga sa terme matal nga wala mataloo di nga ëmbi nga gis nit ñi ndax bésu keroog ni muy ñànge te tar wa tara naasa sukaara nga gis nit ñi di jayaxu waaw mel ni ñuy naan téeméeri butéelu sàngara waaye wa maa hum bi sukaara lii alquran lay lay lay lay lay lay lay iqtibaas di tibb ci lii kenn ci ñoom màndiwul walakin laay li am walakin adab allah shadid li am ba des mooy mbugalum yàlla mi nga xam ne moom la gis mu ne yaa di yawmal qiyaam te xam ne mooy lam leen doon dig ci bii lay ñëw looloo tax waaw ah, loolu kese taraayu tiitaayu mbugal moo tax nit ñu mel ni ñu màndi waaye kenn naanu ci lu la màndi loo allahu akbar mu ne te dégg naa borom bi tabaaraka wa muy wax ci au sujet des personnes ay nit ñoo xam ne nee na di leen yéeg waaw waaw di leen di leen di leen di leen di leen di leen di di leen wax di leen di leen di leen di leen dut baaraam ne yéen ñii azhabtum tayyibatikum yéen ñii de da ngeen a yóbbu seen yu baax ya seen yu neex ya dundu gu neex gaaj yooyu ngeen toppoon fii hayatikum dunya te seen àddina gu doya di ga te ñàkk solo wastamta'tum biha ngeen bànnee xooca foofee waaw ca suuratul ahqaf loolu ngeen toppoon noonu waaw yooyu ngeen toppoon nekk ci ba moo leen teree jaamu yàlla leen nag yépp loo xam ne moom ngeen waroon a am man seen borom joxoon naa leen ko foofee waaw mooy jiitalal naa leen seen seen seeni xéewal ca àddina ba ba nga xam ne yéen ci ngeen bànneexoo ci ngeen ci pare Seydina Omar radiyallahu anhu mu ne nag looloo tax nag allahu akbar allahu akbar bon am na lu ci boroom bi tek waaye loolu bon taxuñoo jóg laysa hada huwa al al taxul ñuy ci fal yawma tujzawna azabal huuni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighayri al haqq wa bima kuntum tafsiqun mu ne ñooñu dégg naa borom bi di wax ay nit ci lu mel noonee mu ne man nag Omar damaa ragal ñu jiital ma samay yu baax samay yu teey fii ci àddina ba ma ñëw alaaxira du ma fa am dara allah ñii ñooy ñu xam ulaa'ika al ulama ñii ñooy boroom xam-xam mooy lan Seydina Omar daa bàyyi lekk gu neex ngir lan ngir ragal yàlla waaw bàyyi ko ngir ñu ne oh amirul mu'minin nangam nangam déedéet lillah <laughs> ah. waaw ah. moo tax mu ne bari nañuy lekk lekk gu neex fa in inni la a'lamu bi tibi ta'ami li kathirin min akilihi waaw ah. in kathir kathirin min akilihi bari nañuy lekk lekk gu neex man Omar maa leen ko gën a xam waaw waaye da koo bàyyi ngir lan sukkandikooy aaya yoo xamante ne nii moo tax mu bàyyi mu bàyyi mooy ragal yàlla moo tax kooku nag bàyyi loolu la nga xam ne am na ci kattan xanaa du mooy <laughs> monsieur le président te du tiim suñu président yii léegi ah gis nga liñ jiite woon lépp min bilaadi min Makka Medina Xuraasaan al Yaman jaziratul arab Sham al iraq lépp mu jiite waaye teewul daanaka bokkoon na ci ñu fa gënoon a eh, eh, eh, jafe jublu ndax lan lillah waaw waaw boo mënee yenn yi nga ba ko ngir yàlla ah moo tax li ci am solo mooy ngir yàlla moo tax yonent bay saa saa ne man taraka libaasa tawaadu'an lillah <laughs> ku bàyyi col ko gu kawe ngir wàcc sa bopp ngir kan ngir yàlla waaw wa huwa yaqdiru alayhi fekk mu man ko te borom bi ci baaxam nit ki ak yéenéem mën na koo yëkkati dara jaay ku mel nii bu borom bi xamee ne dëggu na même bu dee amul possibilité yi mu ne man de bu ma ko amoon dinaa ko bàyyi ngir yàlla te borom bi xam ak dëggoom da koy yëkkati ci darajaay ñu mel nii ñi nga xam ne ñoom man nañu ko bàyyi ko ngir yàlla tabaraka wa taala kon nag loolu am na solo kon lëkkaale ba bunt ba ak yooyu waaye beneen njàngat buñ ci am mooy ndeke daal lil imaani xulal gisoon nañ xalaawatul iman ah zaaqa xalaawatal iman ta'mul waaye ndeke xulalul iman <laughs> tàkkaay ngëm yàlla waaw neexaayu ngëm yàlla am na waaye yéere ngëm yàlla du ay yéere yoo xam ne nag xayaal la de yéere yu réyal la waaw imaamu Tirmidi yu rahimahullah gis nañ moom ni nga xam ne noonu la ko noonu la dégg xadiis bi mu ne yéere yooyu mooy yéere yi nga xam ne mooy ya ñuy jox ah waa ngëm yàlla ca aljana loolu dàqantewul ak wax ji mooy duggaale na ci waaye ginnaa yaatu loolu loolu ginnaa jagle loolu parce que kii ab jagle la bu ko yàlla defal ci nit ñi ba nit ñépp di ko dégg mu ne ko tànnal ci biir ci yére yi bu la ci neex kon li imaani xulal waaw waaw te am nañu bari borom bi fii la koy jëkk rànge ci àddina bi waaw mais comme que àddina bi du feeñ <laughs> addina bi du feeñ ñu bari duñu ko gis ñi yàlla ràng ay yére ak a bari façon yére yi waaw mais ñu bari duñu ko gis lu ëpp ci nit ñi duñu ko gis ndax yérey baatin la yérey leer la waaw libaas ñu ngi ci kitaabul libaas <laughs> libaas waaw libaas al yoo xam ne moom la borom bi tabaaraka wa taala di solal ay jaam ndax ràññeeku bu ñu ràññeeku ci benn côté su yore bu solal leen ko wala yonent bay sa saam si ndigalal boromam mu solal leen ko wala wala yu boo xam ne plein la dono yonent bay saa saam solal la yére boo xam ne ci ndigalu yonent bay sa saam ci ndigalu waaye ñu bari lu ñu ko gis parce que du yére yoo xam ne suñu bët yi ñoo koy gis yére leer la ak ñoo bari waaw waaw xoolal li yonent may saab saab waxoon Seydina Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanu rahiim rahmaan yaa Usmaan inna Allaha sayulbisuka qamiisan qamiisan waaw ne ko Usmaan borom bi dina la solloo dina la solal ab xamis kañ lañ fi doon gis xamis yàgg nañu yëpp fi doon gis xamis waaw dina la solal yére boo xam ne day jot mat sëkk waaw léegi naafiq yi ñëw bëgg la koo bëggul koo dindil waaw bëgg ko summi waaw bëgg koo summi te loolu sayyidatu Aisha moo ko nettali waaw na yonent bay saa saa moo ko sayyidina Usmaan waaw borom bi dina la solal yaa Usmaan inna allaha asa an yulbisaka qamisa allah allah <laughs> léegi nag gars yi dinañ bëgg ñëw bëgg koo jël waaw naafiq yi boo koo summi bu boobaa na nga bañ fa in araadaka almunafiquna ala xal'e fala taxla'a hatta talqaani ya Usmaan inna allaha asa an yulbisaka qamiisan fa in araadaka almunafiquna ala xal'ihi fala taxla'hu hatta talqaani salaasa allah allah allah allah wal hadiisu saxaaba moo ko jëlee ci sayyidatu Aïsha sayyidina Nu'maan ibn Bashiir radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu allahu akbar Allah léegi kon <laughs> moo ko jëlee ci sayyidatu Aïsha radiyallahu anha wa ardaha ah. waaw ana sayyidatu sayyidna Nu'man ah, hadis bi rawahu al imamu Ahmad ah ah ana ko noon al imamu at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala daal dina koy solo ci sanad yoo xam ne yu wér lañu <laughs> Seydina Nu'man ibn Bashir ah nee na bi ma nettalee xadiis bi Sayyidatu Aïsha bi ma ko waxee ma ne ko mais ma ne mais yow euh, Sayyidatu Aïsha ma ne ko yaa ummul mu'minin fa ayna kaana haadha 'anki qaalat nasiituhu wallahi fama dhakartu ba ne ko mais mooy bi ñuy waajal xam nga léegi maa bi ñuy waaja faat Seydina Ousmane ne wu fa woon biñ ko ko euh, ñëwee euh, naafiq yu bon yeeg ñu yées ñu jóge woon ay Égypte ki Irak ak fu nekk ñëw ne dañ koy destituer ba faat ko moom dam fekkoon jamonoy aj la ndax dañu muus dañu génn mbooloo yu toll noonu wane ne dañuy dem aj ndekete yoo aj ku leen gis jàpp ne aj liñ jëm ndekete Medina lañ dem lañ bëgg dem ngir def fa caay caay fekk ummahatul Sayyidatu Aisha daa demoon aj mu nga woon xew-xew yooyu. Seydina Nu'man ibn Bashir nee bi ma ñëwee nettali hadith bi Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma wax ko ne ko Sayyidatu Aisha de moo ma wax yi nekkul ne damaa gëmul de waaye daa bëggoon a leerlu habda Seydina Muawiya bind Sayyidatu Aisha radiyallahu anha ngir leerlu hadith bii nii mu daal di ma koy bind Sayyidatu Aisha bindal ko ko ne man maa dégg yonent may saa woolu Seydina Usmaan waaw da koo woolu Seydina Usmaan ñëw waaw Allahu akbar di am lu mu koy déy di wax ak moom Sayyidatu Aisha am lu mu ciy dégg <laughs> mu ne bokk na li mujjee wax lu ko yonent saa salaam mujjee wax am kàddu gu koy wax di ko dóor ci ci ci mbagg mi waaw ne ko yaa Usmaan inna allaha azza wa jalla asa an yulbisaka qamiisan fa in araadaka almunaafiquuna ala xal'ihi falaa taxla'hu hattaa talqaanii yaa Usmaan inna allaha asa an yalbisaka qamiisan fa in araadaka almunaafiquuna ala xal'ihi falaa taxla'hu hattaa talqaanii yaa Usmaan inna allaha azza wa jalla asa an yalbisaka qamiisan fa in araadaka almunaafiquuna ala xal'ihi falaa taxla'hu hattaa talqaanii allahu akbar allah loolu ci yére yooyu yére yi la bokk mooy lan yow Ousmane borom bi de dina la solal ab yére mooy yére lan bii mooy yére xilaafa <laughs> kon ñu xamante ne nekk yoo nekk xilaafa xalifa yonent bi alayhi salaam c'est pas n'importe quoi comment ak ki kii moo koy doon waaw. xalifa yonent may saa saam dëgg dëgg bala nga ko doon yonent borom bi moo lay ràng yéeréy xilaaf nga bokk ci xulafaa'ullah xulafaa'u rasuulillahi sallallahu alayhi wa moo tax mën a ko yow Usmaan borom bi dina la solal ab yére xamiis bu naafiq yi ñëwee bëgg la koo dindi na bay ba ni ngay dajeeg man moo tax it loolu jàpp te loolu la xamoon moo tax keroog buñ ko encercler Seydina Ali ibn Abi Talib ñëw wax gaay gaay faaluñu ko mu yónni ay doomam al-Hasan al-Husayn saxaaba yi ñoom Seydina Abu Hurayra ñoom Seydina Zayd ibn ñoom Seydina ki euh, Zayd ibn Sabit ñëw na Seydina Usman boo bëggee ñun waa Lamsaar ni ñu jàppale woon yàlla yonent bari saa saab ñu takkuwaat jàppale la ko mu ne déedéet bëgguma deret nit deret di tuuru ndax man Usman Allah radiyallahu anhu moo tax ba niñ koy faate kon kooku yéeree xilaafa dafa am xulalul imaan dafa am waaw allahu akbar waaw te yéeree xilaafa mënoo koo am lu dul xulalul imaan yi nga am ci bu yàgg allahu akbar moo tax du mees moo tax ñu xamul lool nag moo tax ñu tëb euh, parce diw euh, baayam a doon diw moo faatu moo fi mag mooy xalifa après ñu jàpp ne mbaax gën a woon ci bàyyam yépp mu ngi ci moom noonu après bu kooku jógee rakkam wala ko jëm gën a mag moom mbaaxu àddina bi yépp moo ko yor demewul noonu loolu demewul noonu képp ku jàpp lool mooy yaa ngi nax sa bopp yaa ngi nax sa bopp te ñun sax xilaafa yooyu mooy yaa fi mag kese <laughs> te mbiru lislaam nag darul yaa fi mag sinon bu doon yaa fi mag la Seydina Abubakar magu fi woon <laughs> waaw ah <laughs> magu fi woon am na sax ñoom day naa Hasan ibn Sabit ñaatat la ñam ñoo ko waaw <laughs> Maxrama Maxrama ko magoon Maxrama cent quinze ans la amoon bi génn àddina magu Quraysh la woon <laughs> waaw Seydina al moo jiitu Seydina Rasul moo jiitu Seydina Abu Bakar kay at te mu ngi Abdul Muttalib radiyallahu anhu kon nag yooyu lu am am solo la yére yii yére yu existé la waaw waaw yére yu existé la di wane na tamit a alamul xayaal dafa am mooy eh, eh, eh, xam monde boobu boroom akaabiru suufi yi di wax rahmatullah alayhi wa radiya anhum muy monde boobu nga xam ne monde imaginaire la mais bu réel la de waaw mooy alamul misaal yooyu yëpp la même chose waaw mooy ay réalité la moom la yeneen may saasaam di wax naan nit ki bu jàppee euh, euh, euh, bakkaaram yi day day day day rot di di génnaale ànd ak ndox mi ak wala toq ba mujj loolu réalité la nekkul ne bon loolu c'est c'est c'est c'est para c'est c'est une parabole la du parabole c'est une réalité boo xamante ni borom bi am na ñu mu wan ñu koy gis waaw waxoon nañ la fi Serigne a imam yi bi nga xam ne borom ma na muy gis loolu. bu gisee nit gis sidiitu bàkkaar bi yow bàkkaar bi ngay def sidiit bi bam ñaan yàlla mu daal di koy nëbb waaw kon nag loolu daa nekk loo xam ne nit boo xamul bul gaaw a weddi te xadiis yi ñoo ko wane xadiis yeneen may sarsam moo ko ay yére la borom bi nag mooy wane ku nekk xam nga nee na iblis yi innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum ken iblis ak mbokkam yi taalibeem yi ak euh, sa tribu bi dañ leen di gis yéen nit ñi foo xam ne du ngeen leen gis est ce que mën nañu ne amul mbindeef muy gis jinne wala muy gis saytaane am na léegi est ce que daa bokk ci ñi nga xam ne ñoom du ñu leen gis yàlla moo ko ubbil may ko mu ak ak ndax benn monde la rek bu nëbbu lu nëbbu la rek yàllaa koy ubbil ku ko neex barrière la ak barrière la yàlla bu dindee barrière bi nga gis ko jeex na loolu lan lañ ciy weddi ay non non loolu du dëgg yow xamal yemal nga yem waaw kalaamuhum idaa dahaaka yaa balit faqul kamaa qaala zaki abdul wadud kalaamu lawliyaa lastu afhamu li annani ana ana wa hum hum voilà waaw loolu mooy dëgg seen wax bu dee daa fëkk sa xel seen wax bu dee daa fëkk sa xel ndax daa kawe ci yow dalee dalaa sutleer waxal la ah, ku am xel ka abdul abdul abdul wadud waxoon ash-Shanqiti radiyallahu anhu waxu awliya yi daal man xaw ma ndax ñoom ñooy ñoom man maay man waaw li ñuy wax yooyu yépp boo ñëwee ci sunnaay yonent way sa sam da nga ko ciy fekk waaw c'est que daa nekk lu accessible à <laughs> waaw loolu la <laughs> te pourtant daa leer yonent saa sallam li mu wax daa leer waaw xudalul iman dañ koy tànnloo nit ki nga xam ne moo mel nii waaw min ay xulal iman yasha yalbasuha ak ràññee la ci biir moo tax du yére àjjana yi est-ce que ci lañu li imaamu Tirmidhi wax rahmatullah alayhi yooyu yére iman la waaye yii yeneen la yu jagloo moo tax ñu koy leen di wane ci kanamu ñëpp ba ñun ñëpp ràññee leen <laughs> allahu akbar kon hadis baa ngi noonu kon ñu yem noonu ba jotaay bii di ñëw ñu jël beneen buntu kon bii rek la fi indi hadis bi ñu jël beneen bunt boo xam ne moom laa la doon wax naan mu ngi ñëw di doser affaire bi la wan léegi boo bàyyee sol yu kawe looy sol <laughs> ah parce que ah, man tarakal libaasa gis nañ ci riwaay imam ahmad bi ginna leeral ah ginna leeral salih siyab waaw ya nga xam ne ñoo gën a màgg ci yére yi waaw ku ko bàyyi waa léegi bu ma bàyyee salihu siyab man taraka an yalbasa salih as-siyab wa huwa yaqdiru alayhi waa lu may sol léegi tawadu'an lillah bàyyi sol yére yi nga xamante ne ñoo yokkay ngir wàcc sama bopp ngir yàlla mais lu may sol léegi nag al imam nag bi la indil mooy est-ce daggit laay sol kon bu boobaa alhamdulilah mu indil la nag beneen xadiis ci wet gi beneen bunt bopp boo xamante ne ngir walla nag kaay kaay kaay kaay bala ngaa koo dégg neneen ne kon nag man man naa ko naa ko bàyyi jël yu yu yu kawe yii léegi di sol ay daggit képp mu ne la déet <laughs> déet summa déet summa déet yonent bay saa saam waxul lool waaw waxul loolu léegi nag kon lan la wax mu ne xaaral jataay bii di ñëw insha allahu taala ma ubbil la man al imaam al xaafizu nawawi waaw allahu akbar ma daal di lay eh, eh, indil bunt boo xam ne nag moo lay leeral waaw li nga xamante ne nii mooy ban façon